ndax day muur gi mbir yi lëndëm waaw naka noonu aljannatu li tax ñu tudd ko aljana parce que yow boo nee ci biti tool doo gis jardin doo gis li ci biir mooy bu ñu clôturé mooy tajinnu tujinnu banaanahu wa ta'fuwa mu muur li nga xam ne mooy ay <coughs> ay bay faaraamam ba pare daal di di effacer trace qaala qaala fa qaala Abu Hurayra yuwassi'uha fala tattasi' muy jéema yaatal li nga xam ne mooy deram bi kiiwam <coughs> bi euh, diram googi waaye nag malheureusement pour lui yaatu de waaw moom moom du yaatu léegi hadis baa ngi nii kon nii local ko al imaamaani daal di soloowe fay <laughs> leer <laughs> ah li nga njëkk wax leer na bi ngay njëkk a wax mais bi nga indi <coughs> imaam muslim bi heureusement ba nga defee yenn yi mais bon <coughs> waaw naa hadis en tout cas li muy wax ak alhamdulillah c'est léegi kon ginnaaw loolu njàngat bu njëkk bi taxrij beeg yooyu ñu ñëw kon ci njàngat yi eh, insha allahu taala muy yonent bi alayhi salaam suñu lëkkaaleeg bunt bi buntu teraanga li nga xam ne aljuud nekk koo xam ne ay waame ngëneel ak al infaaq di dépenser ci yoonu yiw yi am kóolute ci sa borom tabaraka wa taala loolu loolu <coughs> lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy yeneen bay saa saam di ñu joxe misaal ki gis nga kiy dépensé te yàlla tax kiy dépensé ci yoonu yàlla manula yem ak keneen ki nga xam ne moom day daa ngott dafa nay li yàlla digle du ko def la yàlla ne ko def manuñoo yem misaalu ki nga xam ne mooy joxe mooy day yaatu waaw mu bukkoon bi mu joxe yow booy joxe ci biti nii bitu mercantile yépp ñi nga xam ne mbitu matériel lañu ba pare nay te ñooy ñu la waxoon bi ñuy ubbi bunt bi naan la way ma ne baal leen seen wax yi ngeen di wax laa wax ku fi am dix mille joxe deux mille cinquante deux mille cinq cent sa waaye xam nga ne deux mille sept mille cinq cent walay dese ah! waaye yow te boo ko téyee yow dese nga dimbali <laughs> kooku dix mille am yooyu day far xat ci moom waaw <coughs> ndax mooy liñ la waxoon sànq doomu aadama bi dépensé ma dépensé ci yow yaa as yow asma del dépensé bul ñëpp sinon bul tëj de borom bi da lay tëj waaw kii comme que daa lay misaalam mooy kon boroom bi ñëpp la teg yeneen tubay satan bi ñu wan ne ñëpp la defal prédisposition prédisposition mbaa moo tax mu joxe misaal ne ñaari nit lañ yoo xam ne ku nekk daa am benn jubba min hadid mooy dafa yor mbubb comme ñoo kon départ bi yàlla da leen a teg même piédestal au même piédestal waaw mooy gis nga li boroom alal gi liy joxe te yàlla tax boroom alal jiy rënk ñoo yem départ <coughs> mooy ku nekk yàlla defal na la dara waaw léegi nag mu des ku nekk lan la yàlla def sa xol bul fàtte xadiis yi mu doon wax ci buntu ba la ñu génnoon ci wàllu alxinaa dañ fàttale woon ko tam ko mooy doylu ak alxanaa alxinaa mooy koom alxanaa mooy doylu tam waxoon ne damay jox ñenn yonent way saa saa bàyyi ñenn te ña ma joxu ña ma joxul moo ma gënal ña ma jox te ña ma joxul dama leen a bàyyeeg la yàlla def seen xol ci yiw ak koom bokk na ci ñoom amrum na taxlib ñu mel noonu yàlla bu la xasee defal loolu mooy ubbi na sa xol <coughs> sa bëtu xol day gis day leer xol bi day leer waaw wallahi xol bi day leer nga yaatu nag nekk koo xam ne day yaatu dëgg waaw ndax lan borom bi moo la moo la leeralal sa xol waaw waaw wallahi borom bee la leeralal sa xol waaw <laughs> moo tax boroom bi ne afaman sharaha allahu fa huwa ala nuurin min rabbihi eh? fa waylun lil qaasiyati quluubuhum min dhikrillah ulaa'ika fi dalaalin mubiin mu ne ndax est-ce que yaakaar ngeen hmm, ki nga xamante ne bi dafay leeral xol waaw leeral ko ci ngëm yàlla mu nekk ci leer boo xam ne mu ngi tukkee ci boroomam waaw ndax loolu mooy leeral xol de waaw loolu mooy leeral xol mooy alquraan rabbina wa sunnati nabiyina alayhi salaatu wassalaam <coughs> waaw bu ci xol boo ko bàyyee moom dong ci biir du gis parce que daa soxla lumière de l'extérieur beneen lumière lumière boo xam ne bokkul ak moom muy alquran muy sunna loolu nag bu ko nit ki ñàkkee mooy day silmaxa silmaxa xol te moo li gën a moo tax borom bi ne woon innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur wax nañ ko fi temps yëf rappelé waat dëgg-dëgg li nga xam ne mooy silmaxa du bët yi nga xam ne moom lañuy gis nii ngay xoole ci biti dëgg-dëgg ay silmaxa waaw mais boobu taxul ñuy wax waaw waaye dëgg-dëgg silmaxa mooy ñi nga xam ne seen xol yi nekk ci seen dënn yi ñoo silmaxa moo taxoon moo xoon Seydina Abu Dhar ne ko inna al ghina ghina al qalb wa inna al faqra faqra al qalb wala wa inna al ko woon inna al ghina gis nga koom la richesse mooy la richesse du cœur mooy sa xol daal di am waamey xéewal yu ko borom bi defal ci biir lumière toq lumière yàlla waaye ak ñàkk dëgg mooy ko xolam ñàkk mooy ku ñàkk loolu moo tax ñoom ñaar ñii li leen wutale mooy kii borom bi da koo defal leer te defaru ko kee xañ ko ki ci des ndax ñoo bokk départ ku nekk borom bi jox na la loo xam ne ngir nga man ci sutur la woo ngir say awra boo feeñ yaa bani aadam xudu zinatakum inda kulli masjid li nga xam ne mooy Eh, eh, yére yi ragal yàlla làmbaayu ragal yàlla moo gën làmbaay yi ñuy sol nii sama jàllaabe bu ma solee jàllaabe sama costume sama jampon sama sëriñ chony sama sëriñ abdullah ah wala ma jël ci yi nga xamante ne sama turki njaareem bi <laughs> gaa ngi koy si ñoo ngi koy sol nga di booy Dakar rek xanaa wala booy Lyon ak booy New York <laughs> te ngay dundal ñoom duñ sol yooyu xanaa moo tax nga koy wax te waa New York dañ ciy gis ñoo xam ne noonu la ñuy solo ci wolof yi waaw <coughs> léegi mooy du loolu mooy dëgg-dëgg yére bu ba ñuy wax waaye libaasu taqwa yére ragal yàlla loolu moo gën te loolu ku koy nga koo sol ba pare rafle wala yonent bi sarsam doon wax naan kaasiyaatun aariyaatun maa'ilaatun mumilaatun te jigéen ñoo ñi nga xam ne ndax borom bi jox na leen lu ñu amee yére yu jot te dañuy solo xoola abdab yi yonent bi alei salaam boole mooy yu contradiction yi yu contradictoire yu bëjjool yu wute yi mu boole nee na jigéen ñooñu kat kaasiyaatun dañuy solo dinañu solo <coughs> waaye aariyaat dañoo nuyu soluñ dara ñoo ko solul dara yam <coughs> waaw <coughs> maa ilaatu ñoom dañoo jéng xam nga koy jéng en général moom maîtriser boppam waaye malgré ça mu muy laa day jéngalaate <laughs> waaw bato buy wadd la waaye mu ngay waddal yeneen bato <coughs> walla iyaazu billaah ndax ñoom dañoo lonk seen xol ci moom muy góor yu yambar yeeg ñi nga xamante ne nii borom bi da leen a bàyyi seetaan leen seen bopp wal iyaadu billah yàlla nañu borom bi suturaal <coughs> te làq ñu waaw soriñu yu yiis yi kon mooy ñoo amoon départ borom bi daa bëgg ñun ñëpp ñu solo borom bi bëggul ci ñun lu dul yiw innama yuridu allahu bikumul yusra yusra borom bi dëgg dëgg li mu namm ci yéen mooy yi ak yomb yomb donc na ko nekk prédisposition ngir nga yàlla kullu mawludin yuladu ala al fitra ku judd ku nekk rek boroom bi teg na la ci fitratallahi allati fatara an-nas alayha mooñu ni yàlla mooñe tegg ko nit ñi teg leen ci kaw nga xam ne day am seen xol réceptacle la boo xam ne pare na ndab yoo xam ne pare na ngir dékku dëgg waaye saytaane yee jóge na le yàqal leen comme li yonent saat saa wax ci ab xadiis <coughs> kon bi ñu amee lool sauf que kii yàlla da koo dimbali bi fadlihi al mahd ci dimbaleem kese la def ci moom moo xam ne ah alal ji du pour man de am naa boroom bu tudd yàlla te alal ji am na lum ma ci sas am na lum ma ci digal waaw alhamdulillah ma war koo dépenser kooku ki ko may loolu mooy borooma mais def na effort xeex naag bakkanam bi nga xamante ne nii wa innahu li hubbil xayri la shadid te dëgg-dëgg bakkan dafa nekk nit ki en général buñ koy yaru ku bëggaa koonu alal la da tar waaw mu fexe xeex ak loolu <coughs> ba dépenser alors keneen ki nag kooku moom yàllaa ko seetaan bi adlihi ci maadu teem la maadu ci ay mbiram waa ji al moo tax <coughs> mu al mu foog ne dépenser gi day tax mu ñàkk waaw di dajale alal yi yaxsabu anna maalahu axlada di jamaa maalam wa addada di ko dajale tey compter donc ba pare jàpp ne ah alalam ji de mooy tax mu gën fee yàgg waaw moo tax day xat nit ku mel noonu day xat moo tax yonent bi sallallahu alayhi nañu ki du dépenser day xat te ngir yàlla fii wujuhil xayri waaw du dépense n'importe quelle dépense da naa la waa jii nii ci yii la du dépense mais ci fii la nay mooy fii yàlla ne ko defal foofu la nay mais caaxaan yi ak lu neex ba kanam non loolu moom sawaay moo ciy aas day dépense rek day dilapider moo tax gisoon nañ xadiis bële bi mu ne waa ji day dilapider <coughs> ay moomeelam yàq waaw day jàpp affaire yi di leen dilabité fa huwa yaxbitu fi maalihi bi ghayri ilmin waaw ñeent ñooñ mu joxe woon misaal waaw wa abdun razaqahu allahu maalan walam yarzuqhu ilman fa huwa yaxbitu fi maalihi bi ghayri ilmin la yattaqi fihi rabbahu wala yasilu fihi rahimahu wala ya'lamu lillahi fihi haqqahu fa haaza bi axbathil manaazil waaw xadis cinq cent cinquante sept bi bu Seydina Abu Kabshat al-Anmari radiyallahu anhu waaw jaam boo xam ne borom bi da ko wërsëgal alal waaye wërsëgalu ko xam-xam muy dilapider di yàq alal ji ci loo xamante ne tegu ko ci xam-xam bu yàlla nangu ragalu ci yàlla te du ci dog mbokk comme li ko yàlla sant ci alalam bi xamalu ci yàlla nangu ci reconnaître yàlla benn ci àq yim teg ci alalam kon mooy mu yax bi mu koy dilapider feneen bu dee jaay yaa saa ja yaa jomba ñaaw <coughs> pare na ngeen def waaw yi dee ngir nit ñi tagg ko waaw ne góoru loxo sa poos wala faamu sekk yi mooy madame sekk yi wa <laughs> man li ma gën a neex ci moom rek ajaaba la ñu nit nii rek mu baatre affaire yi te looloo ko ci neex quant à mbokkam yi nga xam ne xam na leen ñu am ordonnance cinq mille francs waaye yow comme mel ni yëgu ko te fa muy battre kat ay quinze mille trente mille léeg-léeg soixante mille cent mille francs CFA la koy dóor waaw comme mu ngi def waaw loolu nag da koy xat loo waaw <coughs> moo tax day xat yére bi du yaatu waaw alors que kii def daal la tax borom bi da koy yaatal waaw mooy daal munu mu baraka lay def ci alalam bi mu yaatu nga gis ko nag naan mais ça va l'autre gagne plus que kii moo gën a neex dund lu tax parce que moom xolam mooy dund alors que kay xolam moo dee waaw taman maata qalbu képp ko sa xol dee kooku wallahi kooku moom mooy xasira xusraanam mubiina kooku moom kutus na kutus goo xam ne gu leer nañ mooy dal kii looloo tax ngay gis ñi nga xam ne yoonu yàlla newul ci ñoom ñu nekk ay milliardaires nga dégg leen ñuy xaru waaw wala millionnaire am lu bari mais di gagné lu toll ni nekk directeur de nangam ak nangam ñu ne la on l'a trouvé pendu dans son hôtel à New York comme ni mu fi xew woon direct l'ancien directeur de Sciences Po Paris waaw waa ji lu bari la doon gagné waaye daal New York la dem fa defal lu fa xewoon xaw na yàgg est que du côté année 2013 yi côté yooyu hmm? ñu fekk ko mu daal di pendre boppam waaw. waaw <coughs> Allahu akbar jàpp ko ci noonu mooy dañuy yor lu ne gàññ mais dañuy xat waaw dañuy yor lu ne gàññ seen kër yi ay bon kër lañu yor ay gardien yoo xamante ne nii yow boo dugg seeg sa njaboot boo romb rek da tiit da nga naan xanaa man zone de guerre laa ne dama <laughs> mbokk ma waxoon ne New York ba fa demee masula dem benn gox <laughs> benn réew la masola dem tiite ni mu tiite bi mu demee New York waaw wow <laughs> moom du man du man sax sama bopp waaye comme que njaboot ji laa àndaloon waaye yow gaa yi da nga naan tël génn rek gis ay gaa yoo xam ne armé wu jusqu'aux dents sol ay noir fumé mel ni ay wajjom oy ay géant yoo xam ne yoru gan di mété yoo xam ne ay koy xam gaa yi di garder ay immeuble ak ay bunti kiiwa gaan ñii lii il suñu waaju un acte de fou <laughs> de folie rek mu roose gaañaa ah. <laughs> wala poudre <laughs> mu jekki bab yi rek mu dóor te gars yi dañuy am possibilité port d'arme pire mooy chez les cowboys n'oublie pas ngan di kër yoo xamante ne fépp caméra la te waa ji li mu yor <coughs> mais day xat day xat waaw day xat nitu àddina yépp noonu lañ mel dañoo xat waaw dañoo xat waaw lu ko intègre sa fitra des comme niñ la ko waxe woon même bu dul jullit kooku dundam mën na tane tuuti waaw waaw te kooku boo gisee moom day nekk koo xamante ne alalam ji da ciy joxe sans sans benn kii quoi day gis nit ñi ne bon même si c'est un athée bu naan bon damay joxe parce que kii c'est mon kii euh, ci wàllu humanité voilà même bu dee tubaab bu weex tàll regarde ce qui se passe en fële en Afrique du Sud voilà en Palestine nanga moi je donne voilà <coughs> mooy kooku amu ci benn retour sur investissement amul lu mu ciy xaar alors que waajur nay jëlee pourtant yéeféen la comme moom xam nga ñaar ñoon bokkuñu way ñooñu seen àddina borom bi lu def ñu yem même buñ waree dem sawara sawaraay ku njëkk ki yemul ak sawaraay keneen ki waaw kon nag afa najalul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun daa nañ jël ñu wommatul yàlla di def ngir yàlla wommatul borom bi tabaaraka wa taala comme nga xamante ne ay jom bu ñaa jaamul ñee nañ borom bi sax amul di def lu leen neex yéen nam ngeen di àttee xalaat ngeen xalaat <laughs> kon eh, kon gis nga lëkkaale baa ngoog kiy joxe daal di dépenser loolu deful lu dul di ko yokk waaye du ko wàññi te day yaatu te liñ la waxoon ne tuhralil maal la mooy lépp loo xam ne rot rëcc rëcc bu am ci ba muy am alal ji ak ba mu ko yoreeg yooyu eh, dira ji yére bi dafa gudd gudd bu bu bi ba jeexital yëpp da koy effacer waaw borom bi da koy effacer allahu akbar bi mannihi wa fadlihi wa karamihi wallah waaw <laughs> lépp lay dindi waaw lépp wuruj bu ndaw bu ci nekk yooy yépp da koy dindi waaw ndax kii fegal na boppam nayu boppam wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun waaw wallahi <laughs> képp koo xam ne fexe nga ba fegal sa bopp sa nayu bopp ñooñee ñooñi texe te mooy ñii <clears throat> waaw kon nag mu ngi noonu borom bi dalay yow miy dépenser dalay suturaal la dalay defal nga yaatu ci sa dund àddina ak alaaxira nag waaw ak sa bàmmeel yépp day yaatu ni mu la yaatale fii nga yaatal jëme ci jàlli noonu lay yaatale ci yow ndax fa wa ahsin kama ahsana allahu ilayk te borom bi ni nga jëflanteeg jaamam yi noonu la bëgg noonu lay jëflanteeg yow waaw boo nekkee borom bi eh, teg sa loxo yu bari ah jëflante woo jàmm yu baax borom bi da koy rocc te tamit dina la fay fay bu neexul la bu la jéggalul indiwaat la waaye boo ko defee nam gën a mate borom bi dina la fay ba pare may la ak yëkkati ko ci xolu jaam yi kon nag ci gàttal xadiis bi loolu lay wax ngir bañ a dugg guddal kon ñu gis ne am na solo lool ma sha allah leneen luñ ciy jàng mooy kon di jàngale ak tarbiyatu bil amsal kon liñ ko waxoon ci kaw mooy di jàngale par des misaal di joxe ay misaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam commencé na masalul baxiili wal munfiq misaalam ki nay ak kiy dépensé waaw moo tax lool ngir jegeñal loo bëgg a xamal nit ñi nga joxe par passer par des exemples loolu dafa am solo ci jàngalekat bi muy schématiser affaire yi le fait de schématiser voilà loolu dafa am solo waaw bu ko defee nit ki mbir yi day gën a jege ci moom <clears throat> waaw waaw day gën a jege ci moom ba pare joxe loo xam ne ñoom lu ñu xamoon lañ waaw mooy schématiser yi boo ñëwee schématiser bi utiliser bi moo yoo xam ne wala mbir yoo xam ne ñu ngi koy wax xamuñu ko loolu yow da ngaa <laughs> yokk ci complication à la complication yow de de t'as ajouté de la complication à la complication <laughs> am na <laughs> ci français bu leer <laughs> mooy da ngaa yokk loo xam ne compliqué la nga yokk ko ci complication kon da utiliser lu ñu xam moo tax yeneen trois wax ak ñoom ci loo xam ne lu ñu xam la muy mbubb koŋ yi ñuy sol di dem xare waaw mu joxe ci ñoom loolu le misaal waaw allahu akbar kon nag mu ngi noonee kon di yaatalal di jegeñal euh, al mafahim waaw waaw tashilul mafahim di woyofal compréhension yi loolu dafa baax ci kiy jàngale waaw moom moo war a wàcc warula perche wu fële rek comme le le professeur de l'université perché euh, ci kaw amphithéâtre bi élèves yi nekk noonu muy dicter rek léegi ku xam na bind ku xamul moo xam ku xamul na seeti keneen ku la expliquer déedéet yow yaay wàcc ci terrain bi yombalal leen mbir mi ñoom jàngalekat yi ñoom jàngkat yi ñoom ñu soxla xam-xam yow yaa war a def effort boobu effort bi yonent ba leen saa ko def waaw te loolu lépp day dugg ci lim ñu waxoon ñun yépp waxoon ko saxaaba yi ci njàlbeen yassiru wala tu'assiru waaw bashiru wala tunaffiru yombalal leen te leen jafeñal bégle leen te bu leen dawloo nit ñi waxoon ko Seydina Abu Muusa ak Seydina Seydina Mu'aaz bashira wala tu'assira yassira yassira wala tu'assira dégal leen te bu leen dawloo nit ñi yombalal leen te bu leen jafeñal waaw <coughs> loolu moo tax képp koo xam ne borom bi am na lum la xamal ci diine xam-xamu diine na woyof na leer laa wax yombalal ko nit ñi waaw man daal lenn laa ko jàppe wax dëgg yàlla moom manuñoo nekk jamono joo xamante ne nii euh, fii mu ne fay bu bëggee lekk dara bu génnee fii waaw ay miñ wi jot naag yooyu yóbbu ci dara walla këram lay toog néegam daal di commander waaw Uber Eats wala li nga xam ne mooy gaa yi nga xamante ne ñooy Deliveroo mooy ay façon ñuy livrer repas boo demee Inde am nañ ko Sénégal fépp ñoo xam ne dañuy livrer monsieur le cak cakeur waaw moom daal di lay indi léegi li nga soxla ñu fay ko loolu ni mu simple léegi nag ñu ne diine ji waru la simple noonu quoi ku ko soxla waa ngaa war a wax sawaay xoolal demal nangam wëril nàngamal ak nangam non yow jamono joo xamante ne ni yow dàmbale xam-xamu diine gaa yi day <laughs> bakkan yi dañ koo sori <laughs> waaw bakkan léegi lan ngay xalaat bu amee genre eh, eh, eh, facilité yi am feneen yëpp bu dee dafa ñàkk foofu mais gaa yi ci yeneen yi lañuy dem te loolu moo dëppook bakkan yow jàngalekat bi nag yaa war a ànd ak sa jamono bu fi nekk rek lañ la waxoon al ilmu daal ah, yu taawala yaati waaw xam-xam dañ koy dikkal waaye du dikkal kenn loolu xamoo li ngay wax waaw te leeraloon nañ la ci ban contexte la ko al imaamu Maalik <laughs> ibn Anas rahimahullah doon ko wax yow nag dangaa war a nekk sa doomu jamono bu nekk perroquet fekk ay wax yoo xam ne ay boroom xam ko waxoon ñu sell xamoo lu taxoon ñu wax ko nga jël ko rek di ko kawti kawtee mel ni benn perroquet boo xamante ne benn sekku buy rafet déedéet waaw boroom xam-xam yow da ngaa war a nekk sa doomu jamono waaw sa bii a adal koo war a xam sa environnement waaw jàngal fu ne dajaleel waaye boo ñëwee bay kii da ngay segg rek booy taxan boo demee di taxan yi da ngay jël rek jël jël après boo paree nga def benn tri waaw waaw bul jàpp lu ëpp loo xamante ni dégg nga sëriñ si di ko wax rek nga jàpp ne ay ba kon baax na non yow sa jamono ji ngay dund nan la demee waaw nan la demee nga xool loolu ne man mii de bu ma soxlaa lekk ni mu woyofe ci man te alors que ni ma soxlaa xam-xamu diine bu ñu xamoon ku nekk ci ñun moo ëpp doole fuuf li ñu soxla nokket lekk ak naan ak noyyi wallahi ndax bu dee ñu ngi noyyee ka lekk ka naan te amuñu xam-xam bi ñuy niital muy lumière lampe bi ñuy niital ci àddina biir lëndëm bii bu ñu yàlla bàyyee noonu dañuy sànku kon kay lay tax doo sànku loolu ëppul doole li nga xam ne boo ko amee te amoo lële da ngay loolu kay leer na léegi nga bëgg wax ne kon yow yi nga xam ne amul darajaay jëlit ñoom ñoo war a gën a yomb bee déedéet loolu du xel waaw loolu du xel moo tax <coughs> di woyofal mbir yi ko yombal <coughs> def ko bu accessible ba ku nekk foo man di nekk boo soxlaa jarul ngay nekk fi di solal sa bopp boo amee yii eh, daal comme ni nga xam ne borom Uber Eats bi bu bëggee lekk day dugal application nangam nàngam dugg xool combien de kii voilà ban moo disponible sushi la bëgg mu tànn voilà tacos la soxla wala benn kebab wala nangam nangam tànn soos ya tàng ban façon yàpp la ciy def yow itam naka noonu ci diine ji daa war a yombe noonu voilà eh, duggee fii saa yi man dama am masala ci wàllu nangam ak nangam mu am xam ne day tape rek am affaire bi waaw mu leer affaire bi leer ak i dalilam wala ci loo xam ne lu concis la mu xam ne lii la ako mu xam di dox ala xam ne fii laa koy fekk bu ma ñëwee ma dem ci nekk ci mais effort boobu it moom it foog mu def ko it bi daal am naa application bi mais man xiif naa de waaw ba mu xiifee dum def dafa commandé daa dugg ci biir xool boobu it mooy côté diine bi it loolu fokk bi ci ñàkk waaw mooy foog mu am mais mooy daal yooyu gis nga yeneen may saa saa ni mu doon woyofal affaire yi quoi waaw kon nag gars yi nañu woyofal waaye <laughs> waaw bu ñu wëggee topp ay tànkam nee nañ mooy suñu royukaay yal na dëggu ci ñun te bu dëggoo ci ñun mooy mënuñu lu dul def lim defoon kon nag yal nañu ko boroom bi may te saxal ñu ci ta faat ñu ci def moom mu gërëm ko loolee te yonent may saa saam kontaan ci lépp lu ñuy wax ak def ak suñu xaal yi wallahu taala jotaay bii di ñëw ñu <coughs> gis hadith cinq cent soixante et mais mooy avant dernier bi de xam nga cinq cent soixante-deux la yam <laughs>